bi nekk loo xam ne day jàppale mazhabam ndax bu dee day jàppale doctrinam bi mu nekk loolu du loolu duñ ko wóolu saa mais gis demal ci boroom xam-xam yi <laughs> seen sëriñ yi xam nga imaam Abdurrazzaq am nañu ko doon tuumaal loolu ba Yahya ibn Ma'in ne moo Abdurrazzaq mais yéen day na feera Abdurrazzaq de bu ma ko fekkoon xaw man expression bi on sait temps maa ngi ko doon wax far far jàppatuma ko vérifié wu ko waaw mu ne bu ma ko fekkoon xaw ma lan lan teewul damay jël ay xadiisam mu imaam Abdur Razzaq as-Sam'ani mi ngay dégg gaa yi jam nañ ko ci yoon est-ce que daa tax ñoom ñu ne hee kon nag hee sa kii daal kon musannaf nañ ko taal ko am nan moom xam-xam man imaam Ahmad daal sama sëriñ bi Abdur Razzaq man li ma jële ci moom yëpp naa ko xotti ñoom Ali ibn al-Madini ne ah wo saay ñun daal saay Abdurrazzaq suñu sëriñ ah nañu xotti Yahya ibn Ma'in eh, lan la man bu ma ko fekkoon xaw ma man ak fan du teemay téye ay xadiisam di ko jàpp kenn naan ma Abdurrazzaq rumiya bil lan yéen da feeral <laughs> mooy loolu la loolu la kon nag nit doo tëjal sa bopp bunt boo bëggee nekk boroom xam-xam foo ne nga koy jëlee waaw fii mu ne bari na sénégalais yoo xam ne jamais ñu déglu ak waa ak ñi salaf yi waaw jamais jamais sëriñu Màkka yi ah non mukk mukk mukk nee nag ba mu ko waxee la tëjal boppam xeetu xam-xam yu baree baree baree bare ci sunnaa ci ne xadiisu yonent ma lay sarsam xam-xam xeet fànnu xam-xam yu bari tëjal mu ko sa bopp waaw park suñu boroom dafa def bari na léegi xam nga ñun surtout boo gisee ñu naan ay affaire soufisme yooyu da ngay gis xam-xam li ëpp ci ñun xam-xam dañoo ñorul te li la koy njëkk mooy les têtes faale wuñu xam-xam faale wuñu ko ñoom affaire daraja la ñuy doxee. affaire fii laa bokk ak affaire nañuy siyaar rek dina baax lépp dina baax waay waay ay gaa yi dem ngeen àjjanaat ay waay bu ngeen defee lii euh, sas wi def leen lii bu ngeen ko defee kii mais nekk ci xam-xam mais loolu dañu koo talul taluñu ko taluñu ko ka ña ko ci tal di ko def daanaka gaa yu bari sax xamul leen gaa yu bari xamuñu leen te sax dañ leen dul déglu ba buñ leen dégloo mooy lu man da ñàkk rien que boo xoolee décor bi rek boo sa première observation mooy ñii nii xam-xam ñorule en tout cas mooy ñi ci ëpp ah, pas ñëpp léegi yow nga nga teg foofu xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal salafis yi mooy gars yi moo mooy ñi sénégalais yi wooy wahhabi yi mais nag comme bëgguñu ko mais du leen ko woowee lan moo tax alxuraan nee na wala tanaabazu bil alqaab bu leen sànni wante ay sobriquet bu leen ñoo xam ne mooy koo xam ne tamit mbir mi bëggul ko mooy moom du wootewu lool te bëggul loolu am na nag ñoo xam ne fokk ñu wax leen loolu woo leen li ñu doon même bu dee bëgguñu ko parce que mënoo nekkub sàcc ba pare di sàcc saa su ne même sax doo ñëw naan ko tout le temps sàcc bi sàcc bi non doo ko wax. mais am na ñoo xam ne bu dee dañoo nar a sànq nit ñi ñooñ fokk ñuy leeral ne ñii dañuy sànq nit ñi sëriñ boo xam ne ñu baree ko topp muy wax ay caaxaan rek gars yi jàpp ne li muy wax dëgg la mooy dee mu génn aaya ndeke li muy wax c'est diamétralement opposé kooku yow boo xamee amoo droit toog naan bon fitna day nelaw bugguma ko yee déedéet boobu da nekk ci obligation leeral nit ñi ne leen set attention te boo koy def mooy jëmmu nit ki taxul ngay def du moo ngay ciblé du moom ngay de en tant que doomu aadama déedéet mooy li mu incarné di ko woote lool ngay wane ne lii nii ah def leen attention parce que jarul sax du tur képp ku leen wax lii wëkk lii wëkk lii wëkk mu wax demeewul noonu de waaw wuute nag li nga xam ne moo moo am dëgg-dëgg. te dalil yi ñu ngi nii ak nii mu leer ñooñ fokk fokk ñuy neen di foofu moom fokk ñuy wax gaayooyu waaw mais comme que gars yi ko leen wax wahabi mais pourquoi ñu naan leen wahabi wahabi wahabi ah xam nga xam nga ñeneen ñi lan lañ leen di woowe ñoom ñoom les soufi lañ leen di woowe est-ce que dañoo bañ soufi mais bañu yokkul ah? kon nañ mooy ñoom nee ñooy salafi waaw mooy les salafi pas ñoom ñooy salaf yi mais mooy les partisans des salaf te nag seen jëfit loolu lay loolu la waaw mooy ñoom seen lépp dañ koo kale lan la yonent mi surtout les trois premiers siècles ñoom lan lañ nee woon ñu ñu baax ni saxaaba yi taabi'in ci loolu lañuy kal seen lépp ñoo kooku nag mënoo teree teree tere loolu lay woo boppam ñu woole leen loolu salaf yi voilà mooy ah mooy <laughs> nga xool côté boobu mais ñooñu xoolal Arabie saoudite rek xoolal ma wax monde politique bi gaa yi gaa yu démagogue yi waaw di tay tay lu boo ñëwee ñu xool leen seen buur yi ni ñuy def xool leen ñoo ñoo ñoo est-ce que ñoo yor xam-xam bi ki la koy wax bu dee usaab la moo ko tay moo gën a xam ne Arabie saoudite ña cheikh yi sore na nañoo ñi nga xam ne ñooy buur yi am nañ ay lien parce autorité bu amee cim réew nu man di demee lislaam moo ñu jàngal yonent ma lay saabsaab moo ñu jàngal ñu wàcc nit ñi seen wàcc waaye respecté leen ñun nag comme que ñun dañu nekk réew moo xam ne cafouillage fa am gars yi respecte wuñ kilifa xamuñu amuñu kilifa sax respecté wuñ kenn du autorité politique léegi moom dafa pire autorité religieuse yi sax gars yi respecté ku leen mais problème bi daanaka ci ñoom lu jóge waaw. ci autorité religieuse seen ñàkk ñu respecté leen ci ñoom la jóge daanaka waaw parce que li ñu fiy wane mu wuteek li fi seen maam yi nee woon loolu rek a tax gaa yi yab leen tegatuñ joxatuñ leen benn cër loolu seen problème la mais autorité publique publique kii euh, laïque autorité kii euh, nguur yeeg yooyu joxuñu ci kenn cër monsieur le maire kenn du ko jox cër monsieur le préfet ne ko noonu monsieur le ministre bu waxee monsieur le président mooy wax bi gis kenn taxaw fee waaw di ko sàllaw lu ay waxul dëgg loolu xam loolu rafet na est-ce que loolu yow en tant que jullit loolu la lay jàpp nga ne loolu la yonent ma lay sarsam jàngal moom mi waxoon Seydina Abu Zar ne ko alayka sam'a wa waaw maa ngi lay dénk dénk ak topp waaw boo amee njiit yoo xam ne dañuy jël sa àq waaye nag terewuñ la jaamu yàlla yow jaamul yàlla di di di defal yow li la war te sa ak nga ñaan ko sa borom moo tax Seydina Abu Dar gis nañ la man ngaa dañuy wax bon Seydina Usmaan fan la ñëw fii te nag gis nga <laughs> wax ko taal moo ci sax Imaam Buxaari bi gisoon nañu ah bàyyil ma yu wéradi yi ngay dégg feneen. mooy xadiis boobu ñuy wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu noonu dafa wérul euh, gis nga mu ne man man laay ban problème la même bu ñu abdan xabashiyan jiite ma man Abu Dar wallahi la ata'tu wala la sami'tu wala ata'tu waat naa ci yàlla dinaa ko dégg te dinaa topp ay man huwa Seydina Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu loolu la yeneen timale saab-saab jàngale mais ñun moom féttërlu ay xawaarij lañ ñun en général ñëpp ci ñun on est des xawaarij on est des xaarij ay xawaarij lañu ci comportement en tout cas te ci waxin boo seetloo am nañ keneen ñeneen ñoo xam ne seen wax jubut ñoo xam ne ñoom la ñuy wax waaw boo xoolee côté boobu nga gis Arabie saoudite xoolal yow bu dee am nga internet hein connecté ci site yi nga xam ne ñooy teg waxtaanu diine ci àddina bi ngi gis ay Makka zaadahallahu tashrifan wa takrima nga gis xalaqaatu ah, kii duruusi xam-xam bi ci ngoon gi nga gis gaa yi niñ ci newe Medina Riyad fu ne ñu ànd la cheikh diw mooy jàngale téere sàngam jour bu ne wala kii semaine bi cinq jours ci semaine bi même jusqu'au dimanche samedi yépp vendredi jour bu ne am na ay xam-xam ma ay jataay yoo xamante ne ni mais mais manoo ko sax comparer ñun bu dee ne yow objectif nga manoo comparer lool kon nag nan ngay waxe ne mooy ma ne ma ne manuñoo gën bëgg fu ñu nekk ñu ngi tudd yonent bi alei satu salaam di julli ci moom di tudd alquran di leeral aaya yi di leeral xadiis yi nga ne gaa yi newuñ ci dëgg loolu mënoo koo wax te yow leeraloo dara yow da ngay nëx nëxal da nëxalal rek waaw say nettali yépp dara wéru ci sëriñ diw nee na am na mag mu ne ci yooy nga ne keenaan keenaan la wa bi sa wa eh, bil eh, isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi qaala al imaamu al buxaari rahmatullah wala al imaamu muslim wala al imaamu maalik fi muwatta'ihi haddathanaa naafi' an ibni umara an nabi sallallahu alayhi wa sallam mais kooku waxam ngay pële ngay jéem a toppal di di di jéem a melaleeg sa wax yow ay mag mu baax nee na mais defal comparaison bi vraiment da yow mais da nga mais eh, excusez-moi parce que loolu sax loolu gàndam loolu kabira lay niroo ah. ah oui <laughs> waxu yonent bi alayhi salaam bi li ngay jéem a waxu ay mel mag mu wax nee na Serigne diw nee na koo xam ne waxam yépp loolu la waaw wa bi sanadil muttasili gaa yi déglu leen sanad ba ma leen waxoon ba ñuy tàmbali di jàng téere bi Muwatta imaam Maalik jële ko sama sëriñ mu jële ci sëriñam mu jële ciy sëriñam ba ci imaamu Maalik moom mu jële ji càllale yeen ci téere bi ñu yor ci càllale boobu ma leen waxoon xa ila min awalil kitaabi ilayhi jëm ci borom téere muy imaam Maalik xaala nee na moom imaamu Maalik ibn Anas nii wala xaddasanaa Naafi' Naafi' mawla ibn Umar moo ma nettali an ibn Umar mu jëlee ci sëriñam Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an Rasulillah mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu hadiis kooku ngay tëkkaleeg ay mag mu baax nee na mais xam nga ne ñooñu yemuñu kii mu nga ca asamaan ya ah ñu nga ca Surayya yow nag yaa ngi tahta saraa yow yaa ngi ca suuf juróom-ñaareelu suuf nga ne kii mu nga ca biddiw ya mais yem ngeen sax. yem ngeen kon nag nan nga mën a taxawee di prétendre ne yaa gën kooku moo tax yooyu ay affaire la yoo xam ne waxi caaxaan la kon imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne wax nañ lim waxa ah, wala àgguñu ko mooy ci jabariye yi <laughs> jabariye yi dane wamin ha ni reprendre comme ça ñu ñu am fil bi xoola nañu wax li mu wax lépp après ñu ñëw ci ñan ñooy jabar yeey ci gàttala ah, voilà mu ne wa minha kon bokk na ñuy jànge ba léegi ci ghazwatu Tabuk qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji yonent bi alayhi salaatu wax ne eh, ma ana xamaltukum e eh, du man maa leen yeb de yebuma leen walakinna allaha xamalakum borom bi subhaanahu wa mooy ki leen moo leen yépp xamalakum moo leen yépp mooy moo leen jox lu ngeen ye lu ngeen yéeg lu ngeen war ngir fekk ci xare bii mooy waajal tabu mu ne lii nag qad yata'allaqu ah, biil jabar yi jabar yi bi man na cee lonku di ci jàpp di jéema ut dalil ci lii waaw naan gis ngeen liy wane ne man sama doctrine mooy bi jub mooy lii yonent ma lay saab-saab wax waaw wala muta'allaqa lahu bihi te amul moom lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci tegtaloo di parce que non lii foog ñu wax jabar yee parce que boo jàllee nii ci jabar yee ñoo ñan jabar yi mooy mbokku euh, Jaxmum nu Safwaan yi ñoom nag dañu am ay kuréel ah. mais dañuy wax bi nga xam ne moo ci gën a flagrant moo ci gën a siiw mooy ñoom jabariye yi dañoo ne ñoom mooy ñi nga xam ne xam nga al jabru mooy comme si looy forcer nit waaw moom nañ ne nit ki seen doctrine mooy nit ki en amul jëf amul kàttan amul jëf dara moom du jëf dara buur yàlla daal moo ko bind jàpp ko di ko forcer ci lu ci ci mooy mooy lu nit ki def moom du mooy responsable waaw mooy fii mooy nit ki lu man di def mooy moom du moo def réellement mais buur yàlla def xam nga xam nga wax bii nii lii ñu wax nii am na échelle booy toll mooy am na fooy toll li ñu wax mooy wax ji laa wax dëgg la mais ñoom ni ñu koy waxe moodul mooy ni ñu ko jàppe moo moodul que dëgg-dëgg buur yàlla mooy def moo leen moo ne moo leen bind ak buur yàlla loolu la wax nee na maa leen bind ak seeni jëf li ngeen di jëf maa ko bind te tamit nit ki dañ naan la bu dee loo xam ne xam nga buur yàlla kenn du askanale buur yàlla naan buur yàlla moo def lu baaxul lii déedéet dañ naan buur yàlla ci maandoom ci la lii xewe waaye lu baax ñu askanale ko ne buur yàlla ah mooy nit bu defee lu baax daa war nit recentrer tout le temps mbir mi yaa ah, lii borom dee ko def comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni du man maa leen yépp mais buur yàlla moo leen yépp te pourtant kan moo joxe moom moo joxe mais bi muy joxe waaw comme li suñu borom waxoon inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah yadullahi fawqa aydihim ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy jaayanteeg yow ñoom dëgg-dëgg ñuy jaayanteeg moom borom bi ba ñuy jaayanteeg yow borom bi lañ doon jaayanteel subhaanahu wa taala yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim mu ngi seen kaw loxo mooy jaam gis ne moom yu baax yi muy def en du moom waaw mais buur yàlla moo ko jaarale ci moom daf ko moom kanaan la rek buur yàlla moo namoon jëf yu rafet yi feeñ yow mu tànn ci mbindeefam yi jaarale ko ci yow kon mu leer na ne yow kon lii du sa nguura loolu lu baax la loolu nit ki bu àggee foofu mooy àgg la fu kawe mais loolu dédommagé ko ci yu bon yi nga xam ne da koy def alors que jabar yi foofu nag la problème bi ne ñoom dañ ne lu baax ak lu bon ak yooyu yépp nit ki amu ci benn jëf amu ci benn kàttan mooy amul libre choix waaw amul libre mooy libre choix mooy moom waa nit ki moom dañ koo forcer loolu moo tax ñu jabariya mooy dañ nee na fo nit ki day dund ah mooy moom lii moom moom moom moom benn day mel ni daal benn robot la bu ñu forcé lépp lu mu def dañ koo forcé buur yàllaa ko forcé mu def loolu bu defee lu baax moo ko forcé mu def lu baax bu defee lu bon moo ko mu def loolu ainsi de suite waaw ñoom moom loolu la moom ñoom yi waaw ñoom loolu mooy seen affaire waaw léegi nag loolu moo tax hein loolu moo tax euh, <laughs> ñoom moo tax imaam Ibn al-Qayyim ne euh, lii nii day wane ne mooy mooy jabari ya mën na ne mooy jabari bi jabari bi man na ne jabari bi mën na ne moom lii day wane ne man li may wax dëgg xoolal yonent bi saa saam ci boppam nee na man du maa leen yépp mais buur yàlla moo leen jox kon kay mooy li ñuy wax nit ki amul jëf lu mu jëf buur yàllaay jëf à travers moom mooy moom ci boppam kenn du ko askanale jëf gi parce que ñoom seen doctrine en plus mooy moo tax jabar yey te ñoom dañu am benn problème bu rëy rëy mooy dañu jàpp ne ngëm yàlla mooy nit ki bu xasee gëm yàlla nii jeex na waaw mooy bu gëmee yàlla jeex na ngëm yàlla gi nga xam ne nag amul nag luñ ci kii ngëm yàlla moom benn la nit ki bu xasee gëm yàlla ngëm mu ne mooy sa man mii di wax ak yéen man mii di wax sama ngëm yàlla walla iyaadu billah ak ngëm yàlla Seydina Jibril ñooyam xam nga ne loolu moom mais waxuma na dara man sa ñu ne ngëm yàlla yonent yi alayhimu salaam ak jullit bu man di nekk ci ci jullit ñu ñooyam ndax amul gënalante amul ëppalante ci ngëm yàlla ngëm yàlla daal ku gëm yàlla jeex na boo xasee gëm yàlla jeex na gëm nga ne yàlla mooy yàlla jeex na gëm nga ko jeex na léegi yéen ñépp a yem yéen ñépp a yem non ak loo mën di jëfaan ah, grawul mooy yow gëm nga yàlla ba pare jeex na te kenn man laaw sa ngëm yàlla ngëm yàllaay nit ñépp ñoo yem ngëm yàllaay malaaka yi ngëm yàllaay yonent yàlla ñu saab saab malaaka yi ak ñi nga xam ne jullit daal boo xasee doon jullit ñoom ñépp yem benn la waaw amul gënalante waaw <laughs> xam nga lii moom dañuy dégg xam ne lii moom gaay mais ñi dañuy nelaw walal mais qu'est-ce qui se passe nan la mu nit mën a taxawee naan ngëm yàllaay yonent bi aleyhi salaam ak bu ñuy ne ñi ci des ñoo yem ngëm yàlla yi Seydina Ibrahim ak ñi ci des a yem mais loolu loolu garaaw na mooy gaa yi ñoom loolu lañu wax jabariya yi ñoom de loolu lañu wax ñoom jabariya yi saaye mais xam nga ne da gis ne lii moom mooy mooy wax ju yàqul affaire bi loolu nan la mën a nekke loolu ana la mën a nekke c'est impossible c'est imposible lool di nekk voilà loolu manula nekk waaw kon mooy jabar yi moom loolu la doon wax hein mais li mu wax teguwul li mu wax teguwul fen léegi nag dane moom man nay man nay man nay man nay tegtaloo ci lii man nay tegtaloo ci lii ne o oh, lii nii yonent ma lay saar saam wax nag day wane ne kon moom moo nekk ci dëgg bim ne man duma leen yépp waaye sama boroom moo leen yépp mu ne loolu nag amul lum ciy tegtaloo ah waaw ndax wa innama hada mu ne gis nga lii lan lay niru misla qawlihi day niroog li moom yonent ma lay saar saam mu wax ne wallahi laa onti ahadan shay'a maa ngi wàcc yàlla ne duma jox kenn dara wala am nau te duma xañ kenn dara wa innama waaye li am ba des mooy ana man qaasimun aji aji qaasim laa qaasim mooy koo xam ne day séddale xaytu umurtu damay teg mbir yi fi nga xam ne moom lañ ma digal moom la ma sama boroom digal waaw voilà <laughs> léegi euh, loolu benn affaire la léegi mu ne kon loolu la aleyhi salaatu salaam wax boo xam ne imaam al Buxaari moo ko soloo muy xadiis Seydina Abu Hurayra yonent mi aleyhi salaam ne mu ne moo ko rekk yem lim ne maa ngi waat ci yàlla ne wa no wallaahu wallaahi maa ngi waat ci yàlla hein laa onti ahadan shay'an man yonent mi aleyhi salaam du may jox kenn dara de wala am naw ku du may xañe tamit de ku ma joxul du man maa la joxul wa innama ana man li am ba des mooy nekkuma lu dul xaasimun kuy séddale rek laa adau damay séddale di ko teg li may séddale xaysu fa nga xam ne umirtu moom lañu ma digal ne ma teg fa mbir ya waaw voilà euh, léegi mu ne fa innahu moom imaam Ibnul Qayyim ba léegi azat fa innahu mu ngi tontu jabariya bi ne boobu ne lii ngay lii nii dalil la ci yow tey ma wan la ne du dalil de ndax fa innahu ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam Abdullahi jaamu yàlla la wa rasuuluhu te ndawam la innamaa dëgg-dëgg li am yatasarrafu bil amri moom day soppandeku ci mbir yi mooy ci li nga xam ne moom la ko suñu boroom digal lool rek lay def fa idaa amarahu rabbuhu bi shay'in bu ko boroomam digalee dara nafadahu da koy exécuter waaw moom li ko boroomam digal li ko boroomam digal lay def waaw moom li ko boroomam digal rekk lay def fallahu huwal mu'ti ndax buur yàlla dëgg-dëgg mooy kiy joxe wal maani'u mooy kiy xañe mooy kiy xañe wal xaamilu mooy ki nga xamante ne nii moom mooy wal xaamilu moom mooy ki nga xam ne moo yebe mooy mooy mooy yépp comme ñii moo leen jox lu ñu war war rasuulu kantaa yonent mi aleyhi salaatu salaam nag munfidun li ma am li ma amara bi moom nag yonent mi aleyhi salaatu salaam day exécuter moom exécutant rek la li li nga xam ne umira bihi moom la ko boroomam digal subhaanahu wa mu ne leen nag wa amma qawluhu taala wamaa ramayta id ramaa wamaa ramayta id ramayta sànni woo wamaa ramayta sànni woo mooy ci suuratul anfaal id ba nga xam ne ramayta walakin allaha rama jabar yi dañuy dañuy tegtaloo ci lool ne lii mooy wane ne nit deful nit dañ koo forcer waaw nit dañ koy forcer amul libre choix <laughs> waaw xam nga suñu liy wane ñoom liy wane seen ñàkk dëgër lool bari na inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura waaw suñu boroom nee na man maa wan nit ki gindi ko wan ko yoon wi waaw muy lislaam sama yoon wi leer na léegi imma shakiran léegi nag am na choix bu ko neexee mu sant wa nan damay sant mooy dugg ci te nekk ci waaw wa imma kafura wala rek mu weddi ne man ma yow sama yoon newu ci waaw waaw fa man sha'a falyu'min wa man sha'a ku mu neex ah mais na gëm ku mu naqari ku mu na koo xam ne neex na ko tamit mais mu bañ a gëmaa ah. ñoom ñu ñoom nag lool yooyu la ñuy weddi moo tax dañuy dañuy sukkandikoo comme bii mu ne wamaa ramayta ramayta walakin walakin rama aaya bii wax ci suuratul anfaal wamaa ramayta yow du yaa sànni yow Seydina Muhammad keroog id ba ngay sànni yéeféer yi suuf sa ñuy dugg seen bët ya shaahatil wujuh suñu boroom ne yow du yaa sànni walakin allah waaye li am ba des mooy buur yàlla ramaa mooy ki nga xam ne moo sànni mu ne fal muraadu bihi li nga xamante ne nii moom lañ ci moom lañ ci namm ah fal muraadu bihi liñ ci namm fii bihi al qabda min al hasba allati rama biha mushrikiin mais sànni bi muy wax fii lan la ci jublu mooy bi mu naan yonent bi ba nga xam ne ramayta mu ne li ci jublu mooy tibb ba mu tibb ca suuf sa ca xeer yu sew ya sànni ko ci xar kanamu yéeféer yi fa wasalat ila uyuni jami'ihim mu àgg ci seen bët yi ñoom ñépp fa asbata allahu subhaanahu wa taala lahu ram buur yàlla saxal na ne yonent mi alei moo sànni ndax bu nee wamaa ramayta sànni wowoon boobu mooy bi muy wax ci kanam waaye iz ramayta ba nga sànni loolu kay mooy kon mooy buur yàlla saxal na ne yonent mi alei satu selaam sànni na noonu waaw kon fa asbata allahu subhaanahu lahu ramya bi'tidabaari nabdi wal ilqa boo jàppee tibb gi mu tibb ak sànni gi loolu suñu boroom moom la ko saxal nee na ko isra mayta ba ngay sànni loolu nga tibboon doon ko sànni loolu mu saxal ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa innahu moom moo gi ko def waaye wa nafaahu anhu waaye mu sànn mu mu mu deñ dindi daq sànni gi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye bi'tibaari bu ñu bàyyee xel al isaali ila jami'il mushrikiin bu ñu bàyyee xel àgg gi nga xamante ni moom la suuf sa mu sànni benn tibb nga sànni ko mu dugg ci bëtu mushrikuuna yi ba fees ci del tax ñu gañe leen mu ne loolu nag la suñu boroom loolu la dàq ne du yonent bi alayhi salaatu salaam àgg gi ñuy àgg seen bët yi loolu la dàq ne du moo ko def mais moom boroom bi subhaanahu wa moo ko def voilà mu ne wa hada fi'lu rabbi ta'ala la tasilu ilayhi qudratul abdi mooy kàttanu jaam àggul ci ab benn tibb ab armée ak ni ñu toll jaam bi mën naa sëq ci suuf si sëgg sëq tibb sànni loolu mën na ko waaye kantaamu àgg ci bëtu nit ñi ñoom ñépp ci benn tibb suuf bëtu ku nekk ci ñoom fees ci del loolu nag buur yàlla kese moo ko man loolu nag la ne loolu yow wamaa ramayta yow yonent bi sa saam du laa àggal sànni ba nga sànni woon ci bëtu ku nekk ci ñoom ba fees ci del loolu du yaa ko def de id ramayta ba nga jëlee mbir mi nag ba nga tibbee ci suuf sa sànni mooy yow boobu yaa sànni waaye nag seeno àggu sànni googu fees ci bëtu nit ñi boobu moom du yaa ko def voilà <laughs> mu ne war ram yu yutlaqu ala al xadfi wa huwa mabda'u wa ala al-isaali wa huwa nihaaya sànni dañ koy dañ koy dañ dañ dañ dañ koy tekkee day tekkee dañ koy joyal ci waa ji tibb ba mu mooy ba muy sànni mooy sànni waa ji bu tibbee sànni dañuy tuddee lool ne sànni la waaye it dañ koy joyal ci àgg ba mooy dis bu àggee ci cible ba te loolu mooy finalité waaw yonent mi alayhi salaam nag mooy ci tibb sànni waaye àgg ci bët kooku suñu boroom ko def kon yéen jabariya yi <laughs> seen lii nii laa muta'allaqa amu ngeen muta'allaqa muta'allaqa lahu amul lum ci mën a lum ci ja ci yoram bii di ci di ci mooyee naan lii mooy dëgëral suma doctrine ay eh, nga jabariya yi moom <laughs> moo tax loolu moom moom moo tax ñoom moom affaire bi moo lu yéeme la ñoom moo tax nit ki léegi nag ñoom ñoom seen doctrine boobu nit ki bu xasee jëm jeex na waaw jeex na kantaa yi naan yu baax laa kii yépp yooyu garaawul ko wax moom du ci dara non du ci dara waaw parce que loolu borom bi subhaanahu wa taala moo ko ci forcer te comme que gëm na te ngëm moom ñépp ci yem waaw comme que gëm ñépp ci yem waa ji de façon texeem leer na waaw waaw texeem leer na waaw loolu leer na waaye nag ñoom dañoo am beneen paradoxal lu paradoxe ay àjjanaak kii day jeex àjjanaak safara dinañ jeex ginnaaw bu fa nit ñu duggee di bànneexu waaye mooy mooy jabar yi daal ñoo ñoo ci génn quoi waaw <laughs> mooy loolu xam nga xam nga xam nga am na ñu ñoo xam ne nii nañ mel booy wax ñu naan ngëm yàlla rek am solo loolu loolu duñ ko dégg ñun en tant que wolof est-ce que wax jooju dafa dafa dafa lu ñu be lu ñuy door dégg la ah, ngëm yàlla rek am solo lu nit def garaawul mooy da gis bu ñoom daal nee bu ñu xasee nekk jullit lu leen neex def waaw mais loolu idée ba pare <laughs> parce que jàpp nañ ne ngëm yàlla ñépp ci yem rek boo xasee kii moo lay sauver jeex na. wala lu waay déof ne ñun moom ñun duñu def ni jabar yee parce que jabar yee moom lu baax ñu ne yàlla lu safaa bi ñu ne yàlla forcé waa ji mais ñun moom bu baaxee dañ naan waajee di jër yee bu baaxul nag ñu ne yàllaa ko ci xiir waaw waaw moom de yàllaa ko xiir ci muy def nii nga xam ne baaxul walla yaazu billaah loolu wax ju yàqu la kenn du wax loolu kenn du wax loolu lu baax ñu ne saa yi di gërëyee non il a mérité bien bossé kii dafa liggéey non saa yi xamoon nañ ne bag bi bu échoué yàlla ah, yàllaa ko dogal mais pourtant bi ko dogal ah. bi mu amee it yàllaa ko dogal ki am yàllaa ko dogal ki échoué yàllaa ko dogal la ah. parce que boo nee dogalu ko mooy moom kon dañ koo mujj dafa mujj. di constater ñu obligé ko ci triste réalité bi hmm? waaw te bu boobaa mooy ak nekk ak yàllaam day des subhaanahu wa taala wal iyaadu parce que yàlla joo xam ne dañ lay obligé liy xew doo ci man dara devant le fait accompli mooy yow lay sa sag nekk yàlla des na sag nekk yàlla dafa des kooku ak nekk yàllaam des na wal iyaadu billah kon nag affaire dañuy xam ne kon gaa yi bon yéen lii ngeen wax nii xam ngeen ne dese dëgër voilà kon jabar yi ñoom seeni wax dangay waaru voilà moo tax ñoom seeni wax dangay waaru ah <coughs> ñeneen ñi dinañ leen gis bu ñu àggee imaam Ibnul Qayyim raxmatullahi alayhi ba léegi ci azzaad mu ne wa minha bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi tarkuhu qatlal munaafiqiini munaafiqiina wa qad balagahu anhum al-kufru as-sariix fa ihtajja bihi man qaala laa yuqtalu az-zindiiq idaa azhara at-tawba li annahum xalafu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahum maa qaalu wa hada ida lam yakun inkaaran fa huwa tawba wa iqaa waaw mu ne waqad qaala asxaabuna wa gayruhum wa man shahida alayhi birridda fa shahida an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yukshaf an shay'in anhu ba'd wa qaala ba'du al fuqahaa ida jahada ar-ridda kafaahu juhdu jahdu juhduhu wa man lam yaqbal tawbata zindiq qaala haa'ulaa'i lam tuqam lam taqum alayhim bayyina wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yahkumu alayhim bi'ilmi walladhi ballagha rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam anhum qawlahum lam yablughu lam yuballighuhum iyyaahu nisaabu lam yablughuhum iyaahu nisaabu lbayina bal shahida bihi alayhim waaxidun faqat kama shahida zayd bnu arqam waxdahu ala abdillah bni ubay wa kada gayruhu aydan innama shahida alayhi waaxid mu ne bokkoon lañ ciy jàng le fait que Yonent bi alayhi salaam xam nga naafiq yi liñ def keroog dafa extraordinaire waaw mooy yu mbon yi ñu def te ñu gisoon ko ci kiiwu Tabuk bi ñuy wax ñu naan xool leen ñii mu mooy mel ni ñu ngi leen di gis quoi suba buñ àggee ci Qaysar ji dañoo feebar César Héraclius pa Hirocle mais mais ñii dañu feebar ñii de mu ngi mel ni maa ngi leen di gis ñu ngi leen di gis suba ñu yeewu leen bañ ne ngoddu sa way ci buum yi di leen jiital waaw di leen jiital di leen yóbbu def leen ay prisonniers waaw def leen ay prisonniers yeneen tubaab saa saa mu yónni Seydina Ammar radiyallahu anhu ñu ne woon ca kër gañ ne woon tamit doon combine ba mu ne dem leen ngeen ci ko gaay tasaaroo ak yeneen na ci yeneen ñu naan way yow nañ leen dem moom moom benn nopp la yeneen tubaab saa saa mu de ko wax mu gëm waaw moom moom loo ko wax mu gëm eh. <laughs> dem leen ngeen ñaan ko ndigal ci bañ a dem. bu leen mayee ndigal bañ a dem ngeen ngeen bañ a dem bu leen mayul ndigal ngeen bañ a dem bu leen dem waaw ak li ñu def lépp li ñu def lépp malgré tout ça yonent ma lay saar pourtant lu nekk ñii ay tem yu mag waroon na leen dal mu faat leen ndax wane nañ ñuy war ni ñii gëmatuñ yàlla mais yonent ma lay saar faatu leen de defu leen dara mu ne wa min loolu nag lay wax ne wa minha kon bokk nañu ciy jànge tarkuhu qatlal munaafiqiin bàyyi gi mu bàyyi faat naafiq yi te kat jote na ko ci ñoom loo xam ne al kufru sarih mais kéefir gu leer naññ waaw kéefir gu leer ñàññ waññ nañ ko keroog mu ne nag loolu nag bàyyi gi mu leen bàyyi malgré li mu leer que ñi ay yéefar waaw ah, walaakinnal walaakinnal munaafiqiina laa yu'minuun na ñoom gëmuñu buur yàlla moo dàq ci ñoom ak ngëm yàlla waaw moo dàq ci ñoom ak ngëm yàlla kon ñuy gëmuñu en plus ñii ñëw ay ñoo xam ne ñu mu xam la ñu wane lu leer kenn ñoom gëmuñu dara ay yéefar yu leer lañ mu ne le fait nag faatu leen am na ñu ci toj taloo ne loolu day wan ne as zindiq zindiq zindiq mooy vraiment le grand nafiq xam nga zindiq non zindiq zindiq <laughs> zindiq ak raw c'est que zindiq zanaadiqa yi mooy tetu naafiq gis nga léegi nii mooy boo gisee nit ki ku mel nii moom zindiq day woote ne nitu diine la wala boroom xam-xam la wala sëriñ la wala loolu mais daanaka nit ñu bari moom lañ ko jàppe te ci loolu nee na moom lay wonee boo boo bitéem loolu lay wonee loolu lay jéem a incarner nee na mais boo seetloo topp ay waxam ay jëfam mais daanaka lu yàq l'islam moo ko def day fekk yi nga xam ne ñooy pilier l'islam yi mu ko moom lay commencer di sape di leen màbb par dànk di leen doyadal di gëmloo nit ñi ne yii nii yépp amul solo waaw yi am solo daal mooy loo xam ne ay futilité la waaw ay affaire bi maarifa rek ka am kii moo am moo am moo am solo waaw moom boo xamee yàlla daal ak yenn yi boo ko comprendre yenn coono yi man na la cee bañ a fekk waaw bëgg ñëw ba nit ñi gëm noo leen ne fii mu nekk julliwul dara new ci waaw ba pare moom mu bëgg jàpp ne gëm loo nit ñi ne même yéeféer yi man nañoo dem aljana te suñu borom ne innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa abada xaalidiina fiihaa lee xaalidiina fiha suñu boroom ne innal ladina kafaru dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla wal mushrikiina ak polythéistes yi bokkaalekatu yàlla yi ah fii naari jahannama biir safaraaw jahannama la ñuy ne xaalidiina fiihaa fa la ñuy fa la sax waa ji ne moom bon yéeféer yi ñoom àjjana lañ jëm safara en plus boo gisee ñu koy wax nii c'est juste pour tiital nit ñi yonent bi wax ci xadiis yi ne ci saxiix yi masaanid yéeg ak sunan yi xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu ne ko waxal laa yadxul laa tadxulul janna illaa nafsun mu'mina wala muslima benn bakkan bu gëmul yàlla lu dugg aljana mais muy mu leer ne ko waxal ma ko nit ñi nit taxaw ne moom moom moom nitu diine la boroom xam-xam la mbir yi léere noonu muy wax lu contraire gars yi jàpp ne waaye moom mooy kii ngir jàpp ne kooku baax la kooku kooku mooy zindiq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te boo ko seetloo waajooju faat julli garaawul ci mooma ah. parce que zindiq la en fait mooy naafiq la li muy wane ak li mu doon dafa bokkul waaw mais nag wala ta'rifannahum fi lahnil qawl min lahnil qawl ni ngi leen xam gaay léeg-léeg mooy seen langue da leen di nax seen jëf tamit day day wane liñ doon te sax même bu dee tayuñu ko am na ñoo xam ne moom seen jëf day wane ne ku ñiy kufrun bawaax mais kéefër gu leer naññ sarix gu leer naññ la ñuy wane waaw ñooñu loolu la wane mooy ku mel noonu moom zindiq la zindiq la mooy vrai naafeq njombortalu naafeq ba pare day am ñu muy drainer gëm loo leen ne gis nga ay xadiis yi amul solo xadiis amul solo ah waxu yonent ma lay sarsam la jàpp ne amul solo kooku kooku kooku dara teg lépp nag ci waxu philosophie ay xalaat bu rafet way les les les waay diw ba moom en fait alxuraanam mooy les penseurs waaw ñooñu mooy boo seetloo ay waxam sax foofu la ëpp lu muy wax bu dugalee ñaari baab alxuraan ndax foog bu koy dugal sinon gars yi dañ naan bon muy na lii fi naa fekk rek yooyu yëpp affaire camouflage la rek technique de camouflage la mais li mu gën gëm mooy li nga xam ne moom la jàngi moom la jàng te moom la dégg philosophes di ko wax les penseurs les les les les les gars yi francs-maçons yooyu ñoo ñoo ko gën a yittee na ah. man na sax bokk ci gaa yooyu gaa yi nga xam ne ñu yàqu ñoon nga xamante ne nii gëmuñu dara mais nag wane li muy wane mooy fii mu ne bu ñu waxoon fii ne yi am nañu bari ñu jàpp ne moom moo fi ne alors que huwa déq voilà kooku mooy le vrai naafiq nekk kilifa bokkul ak naafiq bu ndaw bi ah. kii moom mooy njombortalu naafiq zanadiqa yi waaw waaw léegi <laughs> mu ne gis nga am nañu tegtaloo ci le fait que yonent mi alayhi salaatu salaam faatul nii malgré leer li ñu wane ceenu kéefër mu ne am ñu tegtaloo ne lii day wone ne ku mel noonu malgré lépp kenn du ko faat ida azhara bu bu wàññee bu feeñalee ak tawba dellu ci yàlla mooy wane ne tuub ñu ñu ne lu tax ñu ne li annahum xalafu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum ma qaalu ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dam yónnee Seydina Ammaar ah ne leen yéen a wax lii ñu ne ñun waxuñu ko de ñu ne waxuñu ko waat waaw waatal ko ne o oh, waat nañ ci yàlla ne lii waxuñu ko de ñu ne loolu yonent ma ne saa saam doon la leen jàppal même bu dee ne moom xam na ne waxul dëgg gaa yi waxuñu dëgg ñoo ko wax mais comme que waat nañu te al ñun ah dañuy àttee nit ñi ci zawahir li feeñ wallahu yatawalla sarair boroom bi subhaanahu wa moom mooy méngoo yu nëbbu yi ñu ne kon comme ni naafiq yi def ci seen wane ne dañoo tuub le fait que li ñu ne waxuñu lool waaw waaw di waat wala ñu ñëw waatal ko naan ko bi mu jógee fële di waat naan ñoom eh, dañoo amoon ngànt waat nañ ci yàlla ne ngànt rekk a tax ma nu ñoo dem yonent ma lay saar saar malgré tout ça xamoon na ne gaa yi waxuñu dëgg waaye nag tegu leen pen parce que ñoom dañoo si si seen wax li ñuy wane mooy kon dañuy loolu seen wax jooju ne defuñu ko mooy niru te tuub la ah. waaw kon ndax dañu ko waatal ne ñoom defuñu ñu ne lii bu dul ne ak weddi la bu dul ne ak weddi la mooy ne bon li ñuy waxal defuñu ko de fa taw ba loolu ak tuub la waaw muy wane ni même bu dee ñoo ko def kon ñu ngi tuub lii waaye ñun waaye bul jàpp ne kon bañ koy wax loolu lañ façon de waxuñu ko noon de waaw ñi ñee déggul lu ñu wax waaw léegi mu ne moom imaam Ibnul Qayyim am na nag ci suñu gaa yi ak ñeneen ñu ne képp koo xamante ne nii dañ koo seedeel ne waa ji eh, waa ji murtad na génn na ci diine ñu indi ko ne ko ah yow am nañu seede ne génn nga ci diine moom mu waat mu seede mu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku dul borom bi subhaanahu wa taala te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaam ndawam la te jaamam la mu ne kooku après duñ ko wuññil dara dañ koy bàyyi duñ fi nekk naan non nañ seetaan mbir mi non mu ne non mu ne lenn ci fuqaha yi nag neen nañ ne bu dee nag dafa dafa ne non weddi ne non dara laa nekkul murtad murtaduma gaa yi li ñuy wax demewul noonu ñu ne loolu doy na ko waaw mooy wendeem googu rek doy na waaw waaw léegi mu ne kantaa ñi nga xam ne ñoom dañ ne non zindiq kenn du nangu tuubam dane euh, parce que xam nga ñële dañ ne bu dee ne dafa wane zindiq naafiq bu mag bi ak naafiqan bu mag di doon dafa wane luy wane moom tuub na wala nee na deful mbir yi nii na kooku dañ koy jàpp ne waaw kon nii na grawul am nag ci borom xam-xam ñu ne non zindiq dañ koy faat dañ koy faat kooku amulu tuub amulu tuub ñoom dañ ne ñu ne leen ah mais comme dañ koy faat lu tax yonent ma la saab saab faatul ñi mu ne nag ñu ne non c'est que ñii lam tuqam alayhim bayina c'est que dafa amul preuve loolu rek la parce que peine yi day laaj preuve comme ni ñu ko gisoon ci peine yi mënoo ñëw rek naan diw sàcc na noonu mu jeex sàng nga indi preuve il faut nga indi preuve diw njaaloo na noonu nga ñëw toog non il faut nga indi preuve kii it doo ñëw tuumaan nit ne waa ji na afiq la sàng nga indi preuve mu ne ñii c'est que li tax yonent ma lay sàssam defu leen dara mooy gaa yi ñoom dañoo indiwul indiwuñ preuve buy wane ne ñoom ay naafiq lañ loolu kese la. waaw même bu dee ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxkumu alayhim bi ilmi même bu dee ne moom xam na ne ñii dëgg dëgg ay naafiq lañ ba xamal ko Seydina Xuzayfa moo xam na leen mais nag ah yonent bi alayhi salaam du àttee ci xam-xamam waaw du ne man xam naa ne diw de lii mooy réalité bi même bu dee wanewul lool ne ñëw ma dóor ko pen bi déedéet loolu laa doon wax ne nit foo man di toll manoo toog naan siddiit bi Euh, ne waa ji jaalookat la si dafa njaaloo ku la ko wax nga ne sidit bee ma ko wax loolu yow sa wax jooju kenn du ko bàyyi xel te dangaa jam waa ji kon nag dinañ la dóor ay yar waaw mooy doo wax doo àttee sa xam-xam yonent ma sa saam xam ne nit ñi ay naa naafeq lañ mais àttewul xam-xamam ñoom ñu ne mooy ñi ne amul tuub kenn mooy même bu dee loolu muy wane day niroog tuub du looloo tax defuñ leen dara de c'est dañoo amul preuve moo bu ñu amoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu amoon preuve yu leer même bu dee ne moom xam na li mu xam moo gën a leer preuve xam gi mu xam ne ñii naafiq lañ moo gën a leer nga gaa yi indi preuve mais nag suñu boroom moo def ne charia bi acte yi ci kaw preuve yi lay tegu waaw ci li feeñ lay tegu du tegu ci yi nga xam ne dafa nëbbu ak tam même bu dee ne xam nga ko waaw même bu dee ne alayhi salaam xam na ko xam gu leer naññ que ni ñay naafiq lañ àtte bi tegu ci xamam-xamam boobu waaye lay tegu ci ay preuve lu leer yoo xam ne dañ koy palpable ñu mën koo gis waaw mu ne gaa yi gaa yi wax lii ne looloo tax faatuñu leen de mais sinon dañ leen doon faat ñu ne sey ko yonent mi alayhi salaam ñi leen ne ñoo wax li ay benn nit la ñoo indi wuñ mooy matuñu seede kenn nit benn nit boo ndee comme ñu ne comme li Seydina Zayd ibn la mu waxoon Abdullah Abdullah ibn Ubay ba mu ko déggee muy wax waxu waxu naafiqam yo mu dem wax ko yonent ma lay saa saa mu waat ne defu waaw waaw mu waat moom Abdullah ibn Ubay ne waxuma ko defuma ko eh, ba ni alxuraan di wàcce leeral mbir mi que ne sii moom moo ko wax waaw waaw gisoon nañ loolu yàggoon nañ ci ah moom Abdullah ibn Ubay lam doon wax la in <laughs> rajaana ila madinati la yuxrijanna al a'zu minha al adal iyaadu billah xam nga moo ko waxoon <laughs> ah Seydina <coughs> Zayd ibn Arqam dem wax ko yonent ne wax waaye waat naa ko wax yonent ma saa mu dem mu waat ne masu koo wax ba mbokkam yi waa Lamsaar ne ko yooyu Zayd Zayd xale bi moo juum quoi alxuraan wàcc ne moo ko wax waaw Zayd moo wax dëgg Abdallah ibn Ubay loolu lan moo ko gën a loolu ñoom ñu ne gaay yi ne c'est que fii nii li tax yonent ma saa saam tegul woon pen Abdullah ibn Ubay rey ko ndax naafiq la ndax mooy kon génn na ci lislaam yonent ma saa xam na ne naafiq la waaye nag Seydina Zayd ibn Arqam benn nit rek du du du seede matut seede benn nit kese ñu ne di loolu nag moo xew tabu waaw ay keppaat benn nit leen doon dégg ñëw wax ko yonent ma lay saa saa wala yooyu wala yonent ma lay saa saa boroomam xamal ko ko te loolu duñ ci àtte woo dégg teg leen pen bi loolu kese la. waaye nag imaam Ibnul Qayyim mu ne wa fii haadal jawaabi nadar mu ne waaye nag ñii nii moom ne zindiq kenn du nangu tuuba mooy lu bu bu ñu amoon preuve yi naafiq bu ñu amoon preuve yi wane ne naafiq dëgg dëgg la mooy yu palpable lu ñu xam rek. wala loo xam ne lu ñuy tiire ci ay jëfam de lu leer nañ bu ñu ko amoon dañ koy faat mu ne mais ñooñu nag seen wax ji ak fi ñu tegtaloo dafa des am na lees ciy seetaat waaw ndax fa inna nifaaq abdullah ibn ubay nifaaq abdullah ibn ubay wa aqwaluhu fi nifaaq kaanat kasiiratan jiddan kal mutawaatirati inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi wa ba'duhum aqarra bi lisaanihi wa qaala innama kunna naxuudu wa nal'ab wa qad waajahahu ba'du al-xawaarij fi wajhihi bi qawlihi innaka lam ta'dil wa nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma qiila lahu alaa taqtuluhum qaala alaa taqtuluhum qaala hmm? lam uh, lamma qiila lahu alaa taqtuluhum lam yaqul maa qaamat alayhim bayyina bal qaala laa yataxaddasu nnaasu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu asxaaba mu ne seen ñii nag seen wax ji dese naa dese naa leer quoi seen wax ji dese naa leer te dese naa nekk loo xam ne lu ñuy bàyyi xel la lu tax lu tax mu dese leer te dese nekk loo xamante ne nii lu ñuy bàyyi xel la ñu ne parce xam nga lu tax est-ce que xam nga lu tax que yonent mi aleyhi salaatu salaam gi naafiq nekku naafiq Abdallah ibn Ubay loolu dafa leer noonu naafiq Abdallah ibn Ubay loolu dafa leer loolu <laughs> non dafa leer ay waxam ni nga xam ne ak naafiq loolu dafa siiwoon ci nit mel ni mutawaatir loo xam ne mbooloo mu baree ci mbooloo mu ñu jële ko ci mbooloo bu bari waxi Abdallah ibn Ubay ci nifaaq noonu la meloon waaw noonu la meloon mu la meloon kon nag te pourtant malgré tout ça yonent mi aleyhi salaatu salaam hein tegul ci ñoom pen de waaw tegul ko pen te pourtant amoon na lu leer nañ mu ne te am na ñeneen te ñenn ci naafiq yi ah keroog gis nañ tabu moom dañu reconnaître <laughs> yonent ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam inna maa kunna naxuudu wa nalab non c'est que yonent sallallahu alayhi wasallam dañ doon fode ah bimu naan leen abillaahi wa ayaatihi wa wa abillaahi wa rusulihi wa ayaatihi wa rusulihi kuntum wa rasulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadhiru qad kafartum ba'da iimaanikum am na ñoo xam ne ñu ñëw naan yonent ma lay sax sam dañ doon fo dañ doon fo rek eh, yonent saa am dañ doon fo rek de ñooñu reconnaître xanaa kay ki reconnaître kay moo gën a lekk mu ne malgré tout ça kenn tegu leen pen yonent ma lay sax sam tegu leen dara ah. kon nag ñi naan dañoo amuloon preuve ba tax Abdullah ibn Ubay preuve yi leer na te bu dee seede waxuma la seede fan mutawaatir mutawaatir nag lu ci gën a néew mooy dix personnes jële ci dix personnes jële ci dix personnes ñoom jële ne loolu ëpp nañ loolu fuuf ñu jële naafeq gu leer ci Abdallah ibn Ubay te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegu leen pen mu ne te waaja ñëw na muy séddale mu ne ko yow juboo waaw sa séddale bi jubut walla iyaazu billah ba te bañ ko bëggee faat bañ nee ko mais est-ce que duñ ko faat neewu leen non c'est que manuma ko faat parce que awma preuve déedéet waxu leen lool de xam nga lu mbax damay bañ damay bañ nit ñi di nettali naan Seydina Muhammad day faat ay saxaabaam radiyallahu anhu looloo tax defuma ko waaw <coughs> waaw kon dañuy gis ne mooy tontu boobu mooy naafiq li alxuraan wax rek la wala tuti'il kaafiriina hein bul topp yéeféri hein ñoom mim naan fële wa jaahidum bihi jihaadan kabiira mooy gis nga naafiq yi da ngay jihaad ak ñoom ci alquran waaw yéeféer yi ñoom nan ngay ñoom bu leen topp boo ñoom xeexu xeexu arme la loolu leer na waaye naafiq kenn du xeex ak moom arme fekk mu jël arme nag kii mais fekk mu ngi wane gëm yàlla te loolooy wane naafiqam ah boobu kenn du xeex ak moom ay jaase yooyu déedéet ay xujajul baaliga ay argument yu jotale moom lañ koy moom la moom lañuy ñuy fexe daj yi nga xam ne mooy caaxaana ñuy fendi yooyu ngay fexe dajjee ay argument am mooy comme zindiq biñ la doon sànq bëgg a wan ne waxu yonente mi alei satu salaam xadis amul solo yooyu kooku ci wàllu xam-xam ngay demee dajji ko waaw lim la bëgg a wax ne yéeféer yi bon ñoom ñépp a baax bon nit bu génnee àddina bon kii leen ko kii way yéeféer la nee nañ ko ñaanal njéggal ndax buur yàlla ñoom ñépp lay jéggal nga wan ko ci le preuve yu leer que li ngay wax amoon voilà foofu ngay jihaad ak moom waaw imaam Ibnul Qayyim nag moom dane yonent ma saa saam yii noom moom moom moom jagleem la yoo xam ne moom bu ko neexee hein ci dundam ñu mel nii mu baal surtout ñi nga xam dañ ne ko yow juboo ak yu mel noonu bu ko neexee mu baal leen bu ko neexee mu teg leen pen moom nag la neex mu bañ leen a teg pen mu ne kantaa léegi léegi moom kenn mooy autorité yi du ñu bàyyi ñu mel nii ah waaw ñi nga xam ne dañuy wax yonent ma lay saaf saaf loo xam ne moom moom moom moom mooy pen dafa war a dal seen àtte dafa war a dal seen kaw kenn du leen baal waaw kenn du leen baal yonent ma lay saaf saaf ba muy dund moom ma lay saaf saaf ne woon féeméeri na moom manoon naa xeet wi ginnaaw kenn amul droit en tout cas autorités yi waruñ ko baax waaw amuñu droit di ko baax moom dañ koy teg li nga xam ne moo war ci moom <laughs> wax na sax moo eh, <laughs> loolu <laughs> euh, bon am leel bu guddal na fii joxe yenn exemple mooy qissatu Seydina Zubayr ba ak ak waaja naafiq ba sawaay yonent mi alayhi waa ji naan waa mi doon bañ ndox mi naan ndox mi day jaar sama tool ah ah ñëw di di di di di di di di wax yonent mi alayhi salaatu salaam naan waaye ndox mi day jaar sama tool day day ñëw sama tool te day jaar ci toolu Seydina Zubayr léegi nag moom daa war a bàyyi ndox mi muy ñëw ci sama tool bu mu ci laal dara yonent mi alayhi salaatu salaam ne Seydina subay ne ko utiliser ci ndox mi comme que ab kii la ak cours d'eau buy jàll la di jaar toolu Seydina Zubayr radiyallahu anhu di jaar toolu naafiq boobu bokkoon ci lansaar yi ci wàllu askan léegi yonent ma lay saaf saaf waaye li mu bëggoon mooy bu ndox mi daal lañ ko bàyyi Seydina Zubayr buum ci laal dara même bu ndox mi day traverser toolam après moom daal muy ñëw ci moom kese yonent ma lay saaf saaf nag ne déet. Hmm? ne ne yonent ne Seydina Zubayr isqiya Zubayr summa arsilil ma ila jaarik ne ko utiliser ci ndox mi liñ ci soxla mooy ngir sa tool bi mais nee na li ci des mooy bu ko def fàtt ko foofu mu yem ci sa tool déedéet mooy yow dee ci tànk li nga soxla buy romb ndox mi comme cours d'eau buy jàll la léegi li ci des nga bàyyi mu dem ci sa dëkkandoo bi sa mbokk mi nga taqalool tool waa ji ne ko naafiq bi naan ko ah naan ko mbaaru lim nekk sa doomu sa doomu baay ci xëtax sa doomu bàjjen yonent bi aleyhi salaatu salaam mer mooy yonent bi aleyhi salaatu àtte àtte bi yàlla mu naan ko ah ah favoritisme lay xanaa xanaa lii Zubayr parce que yaayam mooy Safiyatu sayyidatu Safiya radiyallahu anha bint Abdul Muttalib di sœur ci Abdallah ibn Abdul mi jur yonent bi aleyhi salaatu kon bàjjanu yonent mi alayhi salaatu salaam bi sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib mooy yaayu Seydina Zubayr waa ji naan ko ah mbaam lim nekk sa doomu bàjjana tax nga àtte àtte bii nga xamante ne nii daa favorable ci moom naan ko utiliser ci ndox mi door a bàyyi mu ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam waaw ba waxee lool waa ji mu waxee lool yonent mi alayhi salaatu salaam mer ne ko sax yaa Zubayr isqi thumma ihbisil ma'a hatta yarji'a ila al-jidaar ne ko comme ko waa ji loolu la wax léegi yow jëlal ci ndox mi nga nga nga ciy nga nga ciy nàndalu ak li def ci sa tool li nga bëgg après nga fatt ko waaw ba ni muy delloo ca ca ca fa mu jóge woon voilà <laughs> waaw Seydina Zubayr ci la doon waxe xadiis boobu muttafaqun alayhi la muy xaddi Seydina Urwa moo ko jële ci baayam Seydina Zubayr ne maa ngi waat ci yàlla ne man jàpp naa ne aaya bi ci ñun la wàccoon maag waajooj falaa wa rabbika laa yu'minuuna xattaa yuxakkimuuka fii maa shajara baynahum summa laa yajidu fii anfusihim xarajan waaw mimma qaday après nag dañuy yusallimu taslima voilà mu ne aaya bii da doon waxoon Seydina Zubayr ne ci moom la wàcc ak waa ji falaa wa rabbika falaa déet wa rabbika wat naa ko ci sa boroom yow yonent mi aleyhi salaatu salaam laa yu'minuuna kenn du gëm gaa yi ne dañ laa gëm kenn du gëm dëgg-dëgg xattaa yuhakkimuuka fekk ñu nangu ñëw di la àtteloo fii maa shajara baynahum li am seen seen li am problème seen différend yi ñu am seen wuute yi am seen biir wallahi gaa yi du ñu gëm wat naa ko yow ci sa borom waaw yow Seydina Muhammad ma borom dee wàdde laa yu'minuna gaay duñ gëm dëgg dëgg xatta mbete yu xakki moo ko ñu àtte loola fii ma shajara baynahum li nga xam ne moo dox seen diggante mooy différent yiñ am wute yiñ am fokk ñu ñëw di nangu nga leen di àtte te nag summa laa yajidu fi xarajana duñu ñëw nag bon c'est bon ñun amuñu choix quoi miraas mi moom fokk ñu def ko ci wàllu kii quoi charia bon mooy gaa yi du ñu gëm dëgg-dëgg lu dul bu ñu amee miraas nartee kii ñu ñëw indi sariyaan àtte ko waaw tam bu ñu àttee ne ñu ñëw ne nan la ñu ne ah boroom xam-xam boo xam miraas mu ne leen lii la bu leen ko xasee wax jeex na amul nekk fi naan bon c'est bon ça yi moom bon déedéet summa laa yajidu fi anfusihim fi nekk naan bon yëg ci seen xol ko ne bon lii vraiment j'ai pas le choix lii vraiment man saa lii man xaw ma ci d'accord te ñu wommatu wommatu mooy buñ xasee ne buur yàlla nee na yonent la saa saa dogal nañu àtte nañ jeex na waaw wa maa kaana li mu'minin wala mu'mina idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara ha an takuna lahumul xiyara amul droit benn jullit way ngëm yàlla bu góor wala bu jigéen bu yonent mi alei satu selaam borom bi subhaanahu ak yonentam daal di dogal benn mbir àtte benn mbir ñuy naan dañ ciy am lu ñuy loo xam ne moom la moom la ñuy eh, eh, choix naan bon lii daal bon lii daal bàyyi te luñ am dara lañ ci wax ay bon waaw moo tax léegi nañ xool ñun suñu bopp rek ndax gëm nañ dëgg-dëgg waaw te suñu boroom a ko wax de waaw <laughs> fekk yow sharia bi doyu la loo am rek lu so loo jàpp ne sa intérêt amaana lu bu ko sharia àttee du kii rek nga dem jébbal ko tribunaux yi mooy yow gëmoo dëgg-dëgg waaw sa gëm des na manuñ ne gëmoo du mais nag sa gëm des na waaw mu ne façon yu mel nii gaa yi nii yépp ay ak inna hadhihi al qisma dul xuwaysira xam nga ne sa wax nañ sànq lii nii jubul lii nga fi mu ne ñii nii ñépp yonent ma lay moo leen bàyyi ci loolu ak xam la mu moo ko wàcc mais nag xeet yu amul droit di ko waaw dafa ci ñoom ñu ñu bi gaa yu wax yu mel nii ci ci xaqu yonent ma te mu ne walla budda taman da ñàkka mu ne waaye nag wali taqriiri hadihi al masail mawdi axar wal garadu tanbi at tanbihu wal ishaara kanta lool man da ñàkk de yaatal masala bii nag kii koog yoo beneen beneen jamono lii nag liñ ci soxla mooy fii dañ koo souligner waaw ngir bàyyiloo ci nit ñi xel autorité yi ñooñu ñu bàyyi ci xel que ne gaa nii duñ leen bàyyi naan déet de ah baes leen jàppee dañ leen di teg pen yi wara voilà voilà xam naa insha allah kon tey dañu yem nii ba léegi ñu ngi ci zaadul maad fi hadi xayril ibaad ak seydina al imaam ibn al qayyim waxoon nañ ne gis nga affaire bi dafa gudd hmm? mais yii dafa am solo yii muy wax yépp am solo te lii lépp ci njàngat yi la moo tax insha allah bii di ñëwin ñu continuer ba léegi